أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا واستغشوا ثيابهم wastaghshaw thiyaabahum wastaghshaw thiyaabahum wa asarru wastakbaru istikbaara summa inni da'awtuhum jihaaran summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israaran قل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم صدق الله العظيم allahumma salli ala kii bi dégg bi an anzir naka ma maa xam ne an anzir xaw ma ko voilà après yeneen yi ci des kii bu ko wax taw fi iyaabahum wa asarru wastakbaru istikbaaran thumma boobu moom ma sha Allah thumma inni da'awtuhum jihaaran sadaqallahu al-aziim jazaakumullaahu khayran bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliina wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa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 ñi ngi woon ba tey ci kitaabul jumu'ati wal jaami' sahih bu amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi wa ridwanul bari ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu ruxsati in lam yahduril jumu'ata fil matar bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci woyofal gi ñuy woyofal su fekkente ne nit ki teewewul ajjuma maanaam mooy du ko war su fekkente ne ci guddi goo maanaam bis boo xamante ne dafa taw taw bu foor ñu gisoon ci xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ba mu waxee noddukat ba ne ko bul wax hayya ala salah soo waaye na nga wax fi buyutikum julli leen seen biir kër yi loolu gisoon nañu itam euh, euh, te ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moo jàngale loolu gisoon nañ ci baabun min ayna tu'tal jumaa wa ala man tajibu bi qawlillahi azza wa jalla wa azza idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a mu ne buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci maanaam li aju ci ana fan lañu war a jógi ci ajjuma maanaam ngir dem ci ajjuma julli ajjuma ak ci kan la war ngir borom bi subhaanahu wa ta'ala moom bur yàlla wax gi nga xam ne moom la wax ne bu ñu noddee bu ñu noddee ñeel julli bi nga xamante ne moom mooy bisub ajjuma loolu gisoon nañ ci li nga xamante ne moom mooy moom mooy ñaari asari benn bi mooy mu nekk mawqufun ala tabi'iyun maanaam ñu nekk ñu tudde ko maqtu' maanaam moom muy bu Ata ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala nag bi nga xamante ne moom mooy hadith bu sayyidina Anas bi radiyallahu moom muy mawquf yooyu nit ci naka noonu hadith musnad bu sayyidati Aisha radiyallahu anha ñii soxna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy wax ci li nga xamante ne moom la ñenn ñi doon juge ak maanaam doon juge ci awaali yi ci dëkk banlieue Madina yi doon fekk ñoo doon liggéeyal seen bopp bu ko defee ñu ànd ak ñaq ànd ak tamit ak pënd daal di ñëw ci jàkka ji yenente bi nag sallallahu alayhi wa sallam ne law annakum tatahhartum li yawmikum hadha ay waay aka neexoon waaye ngeen laabal seen bopp ci ngir bis ñeel bis bi gisoon nañ ti baabu waqtul waqtul jumaati iza zalati shams bunt bi nga xamante ne moom mooy wax tàmbali woon nañ ko bokk bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ne waxtu àjjuma moom mooy bu fekkente ne maanaam mi ngi tàmbali su fekkente ne jant bi jéng na loolu mooy waxu lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim te noonu lañ noonu la waxee ne moo tax lool noonu lañ ko solowee ci ku mel Seydina Umar ibn Khattab ak Ali na Abi Talib ak an-Nu'man ibn Bashir ak Amr ibn Hurays radiyallahu anil jami' mu naka noonu tamit noonu la nekke li mazhabu ñi nga xamante ne ñooy jumhurul ulama ci hanafiyyi ak malikiyyi ak shafi'i rahmatullahi alayhim gison nañu wuute yi nga xamante ne moom la ci borom xam-xam yu wuute woon rahmatullahi alayhim naka noonu fa muy jeexee rek mooy waxtu tisbaar fa mu yem comme li nga xam ne noonu la nekk mazhabu jumhurul ulama rahmatullahi alayhim wuuteeg fuqaha u malikiyyi rahimahumullah te comme ni nga xamante ne tam noonu lañ kon gisoon nañu masala boobu naka noonu gisoon nañ ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne daf doon wax naan nit ñi buñ daan ñoo daan liggéeyal seen bopp mu teg ci ne wa kaanu idha raahu ila al-jumu'ati raahu fi hay'atihim maanaam naka noonu suñ daan gontu di ñëw ci àjjuma ji maanaam muy tegtale ne kon ginnaaw bi jant bi jéngee la mu ne boobaa dañuy ñëw ci seen melokaan ga yenente bi nag sallallahu alayhi wa sallam yeneen law istasaltum aka neexoon ngeen ngeen sangu faqiila lahum ñu ne leen maanaam waxef nga leen ne loolu sasaltum aka neexoon ngeen ngeen di sangu loolu kon mooy hadith yi nga xamante ne maanaam eh, li nga xamante ne jotoon nañ ci buntu boobu mu defee ñu ñaari hadith yu ñu war a gis ci suñu bi insha allahu taala ci jëmmi buntu boobu mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awal kitaab lay haddathana Surayj ibn an-Nu'man te moom mooy Abul Husayn wala Abul Hasan dañ koy abu tamit Abul Harith Surayj ibn Nu'man ibn Marwan al-Jawhari euh, al-Lu'lu'i ta'ala muy waa Baghdad waaye cosaanam nga Khurasan ñu ngi euh, génn adduna deux cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bi hadis rek la solo ci moom mu nekk hadis boo xamante ne Euh, maanaam euh, maanaam moom mooy sëriñam maanaam maanaam nga xamante ne ci moom la ko jëlee waaye lu dul loolu imaam al-Bukhari rahimahullah tamit fii la ko njëkk a tudde dana ko tuddaat nag insha allahu taala ci ñeenti xadis yoo xamante ne ñu ngi ñëw ci kanam te ñeenti xadis yooyu noonu ay xadis la yoo xamante ne euh, moom sëriñu sëriñum la ci maanaam sëriñu sëriñu imaam al-Bukhari la ci rahmatullah alayhi waaye kon dinañ gis ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa solo ci moom ci ñaari anam anam bu njëkk gi moom mooy sunu xadis bi te fii la ko njëkk a moom mooy ne sëriñum la moom dafay wax haddathana Surayj ibn Nu'man am nag ci yeneen ñeent yoo xam ne dina ñëw insha allahu taala yoo xamante ne day am ku mu ba pare kooku moom mooy solo ci sëriñ bi maanaam noonu la demee mooy la fii euh, naka noonu imam Abu Dawud dana solo ci moom benn xadis maanaam boo xam ne tamit sëriñu sëriñam la imam at-Tirmidhi noonu ñetti xadis imam an-Nasa'i ñetti xadis maanaam kon fii rek la ñëwee ci kutubu sitta nekk sëriñu kenn ci ñoom waaye ci yeneen yi muy ñëw yëpp seen sëriñu sëriñ lay doon maanaam te loolu moom mooy euh, euh, maanaam kon gis ni ci kutubu sitta euh, mi ngi ci am fukki xadis kon ak benn rahmatullahi ala al-jami' gis nañ imam imam Muslim Euh, solowul ci mom euh, naka noonu imam ibnu Maaja ala al-jamii mu ne qaala haddathana Fulayh ibnu Sulaymaan te moom mooy Abu Yahya al-Khuzaa'i Fulayh ibnu Sulaymaan ibnu Abil Mughira al mooy ko tamit dañuy wax ne Khuzaa'i waaye waa Madina la euh, muy Abu Yahya rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gën a ci fan yu mujj ci fanu sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum moom moo mag imaamu Malik ci lu néew waaye nag imaam la waa ci waa Madina kom imaamu Malik nam fa nekke woon uh, ak ñeneen rahmatullahi alal jamii uh, moom uh, mi ngi génn adduna cent soixante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ay hadiisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Usman ibn Abdurrahman ibn Usman at-Taymi euh, moom muy taabi'i boobu di siqa rahimahullahu ta'ala comme imam Abu Hatim wax imam Ibn Hibban tam boole na ko ci siqaati naka noonu euh, imam Az-Zahabi moom nee na moom Abu Hatim wéral na ko ba pare moom ci boppam wéral na ko comme li al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wax ne wér na waaye loolu moo tax mooy li gën a dëgër wuuteeg li imam ad-Daaraqutni euh, wax ne laysa bil qawi nekkul ku dëgër waaye li wér mooy ne ku dëgër la ku wér la comme ni nga xamante ne noonu lan ñu ko gisee imam al-Bukhari rahimahullahu taala di layee ci moom euh, Usmaan euh, ibn Abdurrahman ibn Usmaan at-Taymi rahimahullahu taala moom imam al-Bukhari ñaari xadis la solo ci moom bii nag mooy fi mu ko maanaam fii la dina ko tudd ak feneen imam Abu Dawud solo na moom ñeent xadis imam an-Nasa'i ñeent imam at-Tirmidhi imam at-Tirmidhi bokk ñeent imam an-Nasa'i benn imam Ibn Maaja ñeent euh, rahmatullah al jami' moom mu ne euh, kon nañ gis ne imaamu Muslim euh, solowul xadisam rahimahullahu taala maanaam kon ci kutubu sitta imam at-Tirmidhi moom moo solowul xadisam moom mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gone yi doon liggéeyal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom sax mooy ki ci gën a ràññee ko moo tax ñu koy wax xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di zul uznayni di Malik Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam Abu Hamza al-Ansari du ñu du koy dàkkantele Dul Uznayni radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne ñu bëri solo nañ ci moom jàngee ci moom lu tolloo ñaar téeméeri nit solo nañ ci moom imam euh, moom nag deux mille deux cent quatre-vingt-six mooy li nga xamante ne mooy musnadam cent quatre-vingts imam Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ko quatre-vingts la imam al-Bukhari wéetoo imam Muslim wéetoo quatre-vingt-dix hadith fi hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya mu ne naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na yusalli doon julli aljumata ajjuma xiina jamono ji nga xam ne tamilu ci la daan jéng ash-shamsu jant bi kon dinañ gis ne jant bi jamono ji nga xamante ne ci la daan jéng jamono jooju ci lañu daan ci daan tàmbali li nga xamante ne moom mooy julli ajjumaam maanaam ci la taxaw ci mimbar bi am na tamit ñeneen boroom xam-xam rahmatullah ñu ne da daan taxaw laataa loola waaye lii xadis moo tax imam al-Bukhari ngir yëkkati lënt lënt boobu moo tax mu tàmbalee xadis sayyidat Aisha bi an anha ne bu ñu daan gontu maanaam dañ daan maanaam muy kon ñu xam ne jamono jooju ci lañ daan ñëw julli si kon bu boobaa loolu li muy tekki moom mooy jamono jooju ci la ñuy tàmbalee ci la ñuy nodd ngir imam bi tàmbali xutbaam bu ko defee ñu mën a julli donte euh, euh, euh, loolu maanaam moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën a siiw ci wax yooyu euh, nga xamante ne moom lañ ci xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi imam Abu Dawud indi na ko moom tamit xadis numéro 1084 imam Muslim imam at-Tirmidhi bokk indi na ko xadis numéro 503 imam Ahmad indi na ko xadis numéro 12229 12515 ak 13384 dañuy gis ne kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñett ñoo ko ci indi imam al-Bukhari imam Abu Dawud ak imam at maanaam kon hadith bi dañuy gis ne dafa bokk ci quatre-vingts hadith yi nga xamante ne imam al-Bukhari daf ko wéetoo wëllif imam Muslim ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu beneen bi ci des moom mooy ñi ko indi ci waa ashaabu kutubu ko indi ñett indi wuñ ko indi mooy imam al-Bukhari imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ñi ko indi wuñ mooy imam Muslim imam an-Nasa'i ak imam Maaja rahmatullahi ala al-jami' amma li nga xamante ne moom moo aju ci euh, beneen bi ci def moom mooy ne képp ku ko indi ci ashaabu kutubu sitta ñi ko ci indi ñoom ñëpp benn yoon rek lañu indi euh, xadis bi ci seen téere yi dégg nga mu ne qaala bil isnaad al muttasil fii awal kitaab ilayhi haddathana Abdaan nañ ko ci suñu jotaay bi weesu Ah, moom mooy ah, al imaam Abdullah ibn Usman ibn Jabala ibn Abi Rawwad ah, al Azdi al Ataki thumma al Marwazi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année jàpp deux cent vingt-deuxième ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, moom imam al-Bukhari moom moo solo ci moom lu bari mu nekk sëriñam waaye imam Muslim solo na ñaari hadith maanaam mu nekk sëriñu sëriñam maanaam imam Muslim imam Abu Dawud imam At-Tirmidhi ak ku nekk solo na ci moom imam waaye seen sëriñu sëriñ la ci imam Muslim ñaari hadith la solo ci moom Abu Dawud benn imam At-Tirmidhi ak imam an rahmatullahi ala al-jamii mu ne qaala axbarana Abdullah te waxoon nañ ne sayna Abdaan mu ne axbarana Abdullah moom al-imaam ibn al-Mubaarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala moom tamit dàqantalam Abu Abdurrahman la rahimahullah moom mi ngi gën a adduna 118e année génn adduna 181e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam tam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala axbarana Humayd te moom mooy Humayd ibn ibn Abi Humayd at-Tawil moom mooy imam waa Basra boobu rahimahullah muy Abu Ubayda euh, al-Khuzaa'i euh, rahimahullahu ta'ala génn àdduna 143e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Anas mu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu biñ doon tudd léegi na qaala nee na kunna nekkoon nañ nu bakkiru daan teele bil jumu'ati ci àjjuma bi maanaam loolu ndax euh, tabkiir dafa am ñaari maanaam yu muy tekki li muy tekki ci nag muy xëy def dara maanaam xëy def dara loolu lay tek mooy al buk bukra ci moom bukra tan moom mooy ak mooy suba maanaam xëy def dara loolu moom mooy ak tabkiir waaye nag léeg-léeg ñu wax ko maanaam ngir teel def dara maanaam kon loolu moom la ci nam mu ne wanaqiilu ñu dem nag daal di noppalu ko ji maanaam euh, mooy sieste baadal juma ginnaaw ajjuma loolu tamit day tele ne dañ ko daan teel a julli te jamono jiñ koy julli moom mooy jamono ji nga xam ne ci la jant bi di jéng te loolu moom mooy jant mooy jamono ji nga xamante ne ci la tisbaar di tàmbali yëpp day dëgëral li nga xamante ne moom mooy waxu jumhur rahmatullah alayhi ci ne waxtu tisbaar moom mooy waxtu ajjuma wuuteeg li nga xamante ne moom la fuqaha u maliki ak xanaabila wax rahmatullah alayhim kenn ku ci nekk ci wuute gi nga xamante ne moom nga wuute ak jumhurul ulama rahimahumullah beneen mbir bi ñuy jàngee ci xadis bi moom mooy ne euh, maanaam ne dem maanaam noppaliku ci bëccëg gi maanaam sieste loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne moom sunna la ci bu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye tamit ak sahaaba mi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in euh, loolu tamit euh, beneen bi ci des mooy ne dañ daan teel a julli ajjuma ji te loolu daañ ko gis ci xutba gi tamit inshaa allahu taala ne gàttal xutba gi guddal tar loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy ligal imam al-Bukhari rahimahullahu taala dinda indi waat xadis bi xadis numéro neuf cent quarante fu ñaar yooyu rek la ko indi imam Ibn Maaja moom rek moo ko solo wàcc waa ashaabu kutubu sitta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 par exemple su fekkee ne dañ nit ki waru see jaay waaye kii moom jumaa waru ko mooy moom mën na cee jaay mhm. exemple soxna si nga xamante ne dafa yor guddi ndax bu boobaa dañ koy wax mu ràññale client yi du jaay góor ñi ak yu demee noonu wala dañ koy wax rek ci joyal mën nay jaay wala faaw muy def question bi maanaam laaj ndax yow ku war a dem jumaa nga wala déet musaafir beeg yooyu su fekkee ne ci marché la nekk ak yu demee loolu mooy première laaj bi ci wàllu jaay waaw bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala laaj boobu laaj bu am am solo la ci ñu mu teqantal boobu mu laaj effectivement li nga xamante ne moom la boroom xam-xam di wax foofu rahmatullah alayhim mooy ne su fekkente ne njaay gi dañ koy tere maanaam kenn ci ñaari cet bu fekkente ne jaay na jaay gi day xaram maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom moo war a jaay su fekkente ne kooku moom la moom moo waroon a dem ak juma ci waxtu jumaa fekk ñu nodd ba pare moom la njaayam di xaram moo maanaam moom ah, ah, maanaam bu dee kii jaay la dafa xaraam pour nit ki jënd ci moom waaye bu dee kii jënd la tamit dafa xaram pour nit ki jaay ko maanaam ñaar yëpp dafa xaram léegi nag am maa àtte njaay moom ndax lan moom moo ci àtte loolu danañ ko gis insha allahu taala ci buntu di ñëw maanaam ak euh, teqantal li nga xamante ne ñoom ñoo ci aju ndax dañ koy firi ndax duñ ko firi ak wuute yi ci borom ko mi wuute rahmatullah alayhim mais euh, bu boobaa day effectivement day daal di laaj ki nga xamante ne moom mooy moom mooy jaay maanaam bu masalan tey su fekkente ne ci marché la moom li nga xamante ne moom la war a mën a def moom mooy euh, li ñuy tuddee euh, mooy mooy mooy mooy al hukmu maanaam bi maanaam mooy li ñuy tuddee al aadatu muhakkama maanaam ci orfu lay bu boobaa maanaam mënut a acte euh, maanaam comme ni ñuy wax fas yes ci noonu lay actewee maanaam day xool xam ne kii ci dëkk bi la dëkk bu fekkente ne xam na ko xam ne ne ci dëkk bi la dëkk te euh, nekkut ku feebar te euh, julli war na ko maanaam bu boobaa du ko mën a jaay amma ñi nga xamante ne nag moom mooy euh, maanaam su fekkente ne nag nit ki dafa feebar maanaam léeg-léeg mën na doxee su fekk maanaam day xool bu ne nit ñi xam na ni dëkk bii ñu ne ñi fi faral di ñëw di jënd ñoom daf leen di maanaam bu jul jumaa jotee dañuy faral di dem julli ju jumaa maanaam bu boobaa day acté woo ci baaxul dëkk ji rek comme tey par exemple euh, te loolu day dox ci yu bari maanaam ne dañ naan rek euh, lan la nit ñi fa fa fa maanaam di baaxoo comme masalan tey buñ ne euh, bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa laa tabda'ul yahuda wan nasara bisalaam maanaam bu leen tàmbalee yahud yeeg nasaraan leen njëkk wax asalaamaaleykum maanaam masalan loolu tey boo nekkee ci benn dëkk munoo def koo romb rek laaj ko yow nasaraan maanaam euh, bu mu waxee ne waaw rek nga daal di doog a <laughs> maanaam mbir mi du demee <laughs> maanaam fas ngay atténuer mbir mi maanaam loolu moom mooy soo nekkee ci dëkk te li nga xamante ne moom mooy ñu ëpp ci dëkk bi wala ñi nga xamante ne nii la ñuy faral di mel ay jullit lañ. bu boobaa ñooñu mën nga leen wax asalaamaaleykum saa nga laaj leen ndax jullit nga wala doo julit maanaam ngay acté woo ci ndax ni ñuy maanaam par exemple ni ñuy solo wala ni ñuy faral di mel wala bokk maanaam xeet bi ñuy faral di bokk di nekk ay jullit ak yu mel noonu bu boobaa soo gisee ñi nga xamante ne seen xeet la boo xamante ne ñaare ci dëkk boobu wala réew moom ña fa faral di dëkk mel noonu duñ ay jullit ñooñu doo leen tàmbalee wax asalaamaaleykum sans que pourtant mais boo xamee ni jullit la nag bu boobaa ngay doog a tàmbale loolu maanaam fii tamit acte bu mel noonu moo fi dox maanaam da ngay ne maanaam da ngay juger mbir mi ci faciès bi mais munoo def ku ñëw rek nga ne ko euh, yow ndax musaafir nga wala julli war na wala déedéet léegi nag moom su ñëwee préciser la mbir mi ndax xam na li tax nga bëgg bañ koo jaay bu boobaa nga naan ah d'accord maanaam bu boobaa moom moo préciser bu boobaa nag acte maanaam waxam moom mooy li nga xamante ne ci loolu la ñu mën a acte wallahu ta'ala a'lam beneen laaj bi ci ci toujours ci wàllum jaay moom mhm. léegi su fekkee dëkk boo xamante ni dëkk bu mag la mhm. jumaa yi wuute mhm. mel ni fii France nga xamante ni ñi leen di julli midi trente ñii julli quinze heures ñu <coughs> mën a julli lu gën a naaj mhm. ndax kiy jaay dañ naan ko day sukkandiku rek ci benn juma mhm. xool bi ñu noddee ba bi mu jeexee mhm. wala ndax dañ naan ko rek day tëj boutique midi ba mu wóor dernier juma bi julli nañ ba noppi déedéet bu boobaa li nga xamante ne moom moo koy concerné <coughs> moom mooy juma ji nga xamante ne moom mooy bi ko gën a jege wala juma ji nga xamante ne moom ci lay julli maanaam su xësee ba julli li tax xikma bi nga xamante ne moom moo tax ñu tere jaay bi ñëw na ci aaya bi daf ni fas dani iza nudiya ya salati ya ayyuhalladhina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'a ba pare daal nag zalikum xayrun lakum in kuntum ta'lamun maanaam yéen ñi ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu su fekkente ne dañoo woote dañoo noddu euh, ngir julli ngir bis ci bisub àjjuma bi na ngeen daw na ngeen gaawtu wala boog na ngeen def yitte ci dem ci tudd yàlla bi maanaam kon pour mën a dem fekke ji xutba ji la maanaam ngir nodd du fekke julli gi kat mën a fekke xutba bi ak fekke li nga xamante ne moom moo aju ci julli ji moo tax mu ne fa iza qudiyati salatu fantash mu ne mu ne parce que dafa dafa njëkk wax ne zalikum xayrun lakum lii moo gën ci yéen in kuntum ta'lamun su fekkonte ne xam ngeen njariñ gi ci ne di ngeen xam ne lii moo gën ci yéen que ngeen di nekk di jaayee ko jënd parce que loolu mbir la moo xamante ne dafa matériel maanaam client baa ngi nii eh, indi na eh, milliard am wala million am nee na ma ma ko eh, mbir mi wala contrat bi ñu tëral ko maanaam loolu dafa dafa dafa matériel milliard a ngi nii mais nag yàlla ne ma bàyyi ko moo gën naa dem rek yow dem ci tudd yàlla yi julli gi donc man ma dem donc mu teg ci mu ne loolu moo gën mu mu teg ci rek fa iza qudiyati salaat su julli gi jeexee rek fantashiru fil ardi na ngeen tasaaroo ci suuf si wabtahu min fadlillah maanaam kon joxaat nañ leen permission bi wabtahu min fadlillah te ngeen sàkku ci ngëneelug yàlla gi te moom mooy alalu adduna ji loolu la tuddee fadlullah ngëneelug yàlla donc dañuy xam ne la tax kon xikma bi tax maanaam wala illa bi tax ñu ne nañu bàyyi njaay mi ak njënd mi moom maanaam moom mooy mën a dem déglu ji xutba bi ak fekk julli ajjuma ji loolu su xëfee ba am ba pare acte boobu day daal di ko ci nit ki mi ngi mel ni tey euh, jëmmim acte bii nii mi ngi mel ni tey su fekkonte ne man dama julli tisbaar fii Lyon daa di jël avion dem benn dëkk boo xamante ne ñoom tisbaar ma ngi fay doo ko jot boobaa tisbaar bi dootuma warati ndax benn tisbaar moo ma war ci bis bi maanaam bu boobaa nit ñi wala boog mu julli àjjuma pare dem ci beneen dëkk boo xamante ne boo fa heure jumaa ma nga fay doog a jot tamit dañu ma tere ma def li nga xamante ne moom mooy euh, maanaam mbir mi bon àjjuma sax de toute façon comme dama tukki du ma war mais mbir mi noonu la mooy moo tax borom xam-xam yi di faral di wax rahmatullahi alayhi ci masala yu mel noonu comme ki nga xamante ne tey ñoom boo souvent daanuñu waxee jur dafa jóge fii tukki na fee dem na fële mais dañ doon wax par exemple koo xamante ne jinne da koo fab yóbbu ko beneen dëkk fekk julli na fii jull tisbaar masalan ba pare jinne ji ko yóbbu ko beneen dëkk foofu tisbaar dafa doo ko jot maanaam ñoom noonu lañ ko daan waxee mais léegi masala bi day daal di wëlbati ku nekkee neneen voilà maanaam comme avion nga jël dem beneen loolu souvent moom mooy tax nga mën a maanaam comme que benn yoon la la julli war xamsa salawaat baynal yawmi wal layla loolu la yent bi wax sallallahu alayhi wasallam juróomi julli la diggante guddi gi ak ba ci kon loolu noonu la lay waree loolu nag moom mooy exactement li fii tamit benn julli juma moo waroon a am ci dëkk bi mais comme mbir yi dañoo wuute jàkki juma yi dañoo ngir circonstance yi ñoo ko ñoo njëkk mbir mi ba tax mu mel noonu loolu moom moo tax yow boo xasee ba julli li ci def yëpp da lay daal di wàcc maanaam amatuloo leneen loo xamante ne moom nga ci teg te loolu mooy li nga xamante ne Euh, maanaam bu boobaa euh, njaay mi njënd mi day daal di mën a nekk ci bunt boobu noonu wallahu taala euh, beneen laaj bi moo dellu ci wàllu ishaara mhm. bu ñu xutba mhm. parce que souvent bu nekkee Sénégal dañuy dégg ñu nii su fekkee nit ki imam mi nga xutba mhm. su amee ku ku doon wax keneen juntu ko sax ni ko noppi kooku jumaam day yàqu mu woon xam ndax loolu dëgër na waaw wala yeneen bi sallallahu alayhi wa li mu wax mooy man maanaam mu ne man qaala li saahibihi ma fala jum'ata la képp koo xamante ne dafa wax mbokkam mi ma maanaam ma eh, ismu fi'l la maanaam buy tekki noppi eh, maanaam comme ku ne ko wala voilà wala noppi genre yooyu loolu mu ne kooku amul ajjuma maanaam lim mu tekki tekkiwul maanaam euh, loolu tam lu mat a bàyyi xel la maanaam yeneen bi sallallahu alayhi bu ne ñooñu amuñu ajjuma tekkiwul amoo ajjuma du tout sa julli juma da nga ko war a reprendre at tekkiwul loolu maanaam da war a julli waat tisbaar na que sa juma yàqu na li muy tekki mooy amuloo yool bu mat ci ñiy julli ajjuma loolu la wax di bi tekki maanaam euh, te loolu boo xoolee maanaam ki nga xamante ne dafa tardé. ba tardé ba rakka bu mujj bi fekke na ko ko sax am na julli àjjuma waxuma la ci fekkee xutba bi yëpp et que noppil rek la wax maanaam euh, kon maanaam mi nga xam ne àjjuma maanaam kon loolu euh, euh, tamit mu mat a bàyyi xel lan la lan la ci jublu parce que wax ji comme ni mu ñëwee noonu ci zahir bi tekkiwul loolu ci zahir bi noonu voilà li muy tekki mooy amuloo yoolu dëgg dëgg nga xamante ne moom moo ñëw juma maanaam yool bu mat bi amoo ko wala boo njariñ nga nekk ci at juma dañ la koy xañ loolu lay teg mais tekkiwul ne sa julli juma baaxul et que masalan comme que baaxul comme julli bu baaxul bu ne dañ na nga fa yàqu boobaa da ngay war a julliwaat loolu kon loolu du du tekki loolu euh, mi mel ni rek boobu tamit exemple kii yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku dem ci euh, man ata arrafan moom fa fa fa fa axbarahu fa lam yusaddiqhu fa lam yuqbala lahu salaata arbaina layla képp koo xamante ne da ngaa dem ci kuy wax wax ne moom mën na laa seetal wax la lii xew ci say mbir la mën na laa seetal wax la lii xew ci say mbir nga dem mu wax la ko informé la te dëggaloo ko te dëggaloo ko ñeent fukki guddi te julli yàlla du ko nangu ñeent fukki guddi xam ngeen ni loolu quarante jours boo demee bu yàlla du nangu julli yooyu maanaam ku dem ci euh, gisaane kat ah voilà ah gaa yi ne dañuy dañuy dañ lay wax sa ëllëg voilà nga ñooñu <laughs> comme ñeent fukki guddi yàlla du nangu julli loolu tegtalewul ne quarante jours yi bu weesoo da war a fay say julli 40 jours ah. te tëlawul loolu voilà maanaam loolu tamit maanaam mook exemple bi ñoo nuroo voilà li muy tekki rek moom mooy tiyaaba gi nga ca waroon a jële njariñ ga ca waroon a amee loolu yàlla dala koy xam loolu lay tekki waaye nag julli gi dana la teggeeku comme ajjuma ji tamit noonu la maanaam ajjuma gi dalay teggeeku euh, amma di wax naan ay joxoñ te noonu sax lañ mën a waxee maanaam ishaara googu rek a mën a ne ishaara googu rek ka mën a ne parce que tamit mënuñu bàyyi kii di perturber muy perturber rek du ñu dégg tamit parce que li nekkoon ci objectif bi moom mooy mooy bañ mooy mooy déglu gi am bañ a perturber waxu imam bi kon bu fekkente ne dañuy mën a bàyyi képp kenn muy perturber te kenn amul lu lenn luñ ko mën a waxee ne ko non bu mu ko def loolu du du du du du yanu maanaam maanaam loolu moom moo tax ah Euh, euh, li nga xamante ne moom la wax jooju di tekki maanaam li muy wax mooy ku ko wax te bu boobaa loolu lu tax moom mooy bu fekkente ni kii lay wax kii naan ko noppil wax ji day bëri day gën a bëri alors que bu dee junju la bokkul wallahu taala alam beneen question bi mooy ci wàllu sax bi muqim hmm. xam kañ la musaafir bi ñu di ko considérer comme muqim mooy kiy tukki euh, muqiim mooy ki nekk ci dëkk bi dafa am keneen nag koo xamante ne moom hukmul muqiim la am maanaam ak yi ku nekk ci dëkk bi la donte dafa tukki loolu nag mi ngi tàmbalee ci bu fekkente ne tukki bi ëpp na ñetti fan soo ci génnee fanu dugg bi ak fanu génn gi maanaam mooy ñeenti fan loolu bu boobaa ci la ñuy considérer nit ki ne euh, tukki na beneen bi ci def bi ñuy considérer ne nit ki euh, tukki na moom mooy distance bi distance bi tamit il faut que mu jege à peu près soixante quatorze kilomètres maanaam bu fekkente ne yegg na foofu ci la ñuy mën a wax ne tamit kii tukki ji ci lañ koy bàyyi xel waaye su fekkente ne yeggul foofu rek maanaam mooy al yawmu wal layla mooy mooy guddi ak bëccëg loolu moom mooy euh, distance boobu mas un masirata yawmin walay la loolu lay loolu la maanaam mooy digg guddi gi ak bëccëg gi looloo tax xanaa fi wuute ci bi dinañ ko gis insha allahu taala ci euh, ci kanam ci qasru salat kitaabu qasru salat euh, wala bokk buntu yi wax ci loolu maanaam ne bu ñuy wàññi julli yeeg yooyu maanaam xanaa fi rahmatullah ñoom dañ ko jàppee euh, ñetti yoon distance boobu waaw mm-hmm. ñoom ñetti yoon lañ ko jàppee. alors que jumhur ñoom dañ ko jàppee guddi gi ak bëccëg gi kese benn gudd gudd voilà maanaam mooy à peu près quatorze kilomètres donc loolu nit ki su tukkee lu tollu noonu bu boobaa dañ koy dañuy jàpp ne tukki na bu fekkente ne nag li mu tukki du distance boobu noonu <coughs> boobaa duñ jàpp ne tukki na naka noonu su fekkente ne wàcc wañ wañ wàññi gi maanaam heure bi comme niñ ko waxee léegi loolu tamit du mooy euh, Euh, mooy euh, lu ëpp ñetti fan maanaam mooy ñeenteelu fan bu ci duggee boo ci génnee fan bi nga dugg si ak fan bi nga génn moom masalan tey nit ki nga xamante ne dafa ñëw euh, dafa tukki si lundi la ñëw léegi dañ koy compter mardi mercredi jeudi bu dee vendredi lay ñibbi amul problème fi problème bi di nekkee maanaam mboolem at yi ñuy wax naan ku tukki lii ku tukki laa ku tukki lii ci <coughs> yooyu lay concerné ba mu def euh, yenn yeneen am na yeneen yu ndaw ndawaan yoo xam te ne concerné wu loolu hmm. mais yi ci biir julli yeeg yooyu moom moo tax ñuy wax maanaam julli ajjuma wala wàññi julli gi wala boole julli hmm. maanaam moom mooy su fekkente ne donc il faut mu remplir ñaari conditions yi bu njëkk bi moom mooy distance bi ñaareel bi ci des moom mooy euh, mu bañ a mat ñetti maanaam mu bañ a ëpp ñetti fan buñ ci génnee fanu dugg bi ak fanu génn gi comme tey ki nga xamante ne mardi la xëy dem mercredi jeudi vendredi fekk ko fa mais mu waroon a ñibbi samedi bi mu war ñibbi samedi bi boobaa vendredi bi mën na koo fa ñu fekkee julli juma voilà loolu kooku dañ ko conseillé musaafir bu fekkee ne dimanche la war a rek day am hukmul muqim donte musaafir la maanaam at tey ku fi teew la wallahu ta'ala a'lam. léegi fuqaha Maliki rahmatullah dañuy wax ne nit ki su amee soxna fenn. foofu duñ ko considérer comme ku tukki mais loolu il faut ñu bàyyi xel li tax ñoom ñu ko doon wax boo ñenee ñi des ànduñu ci loolu mais li tax ñu bàyyi ñu doon ñoom ñu doon wax loolu naan dëkk boobu boo ko amee sox soxna euh, mooy euh, ni nit ki fi mu am soxna daf fay am kër parce que jamono yooyu nit ki su amee soxna benn dëkk moom la ah, day wutal kër soxna si ba pare kon moom kër googu këram a moom comme que këram la nag. bu boobaa day dem maanaam day day yor attey ku fa dëkk maanaam loolu ak euh, euh, et que euh, comme que soxna la fa am kon dafay ñëw très souvent et que kër gi moom moo ko moom maanaam moom comme day mel ni ku tukkiwul en fait kon bu boobaa liñ koy considérer moom mooy diggante wu voyage bi kese lañ koy considérer maanaam moment bi muy nekk ci voyage bi comme tey ku jógewoon Lyon di dem Paris par exemple moment boobu rek lañ koy considérer comme ni mu ngi voyager waaye su xasee ba yegg Paris comme que Paris am na fa kër soxna sang ma nga fa dégg nga et njabootam ña nga fa fa la dëkk boobaa day man du du yor at tey ku tukki maanaam loolu moom moo tax ñoom ñu ko doon wax maanaam loolu tamit il faut ñu koy bàyyi xel fuqaha yu njëkk yi bari na mbir yoo xamante ne dañ ko doon wax dañuy dem ba ci biir dañuy gis ne jamono yi ni muy soppeekoo day tax ba réalité boobu day soppeeku te bu boobaa masala bi ci jëmmi boppam acte bi daal di soppu tamit. loolu tamit dal na par exemple fuqaha hanafi yi rahmatullah alayhim bu ñu waxee ne euh, ku euh, bu ñu ne euh, ndax al adala maanaam maandute dafa laaj rek maanaam présomption la maanaam dafa laaj ndax nit ki dañ naan comme jullit la rek ci cosaan ku la wala boo maandute gi dafa war a nekk luñ prouver wala maandu tegi dafa war a nekk lu ñu prouvé fuqaha hanafi rahmatullah ñoom dañoo jàppale ne nit ki comme jullit la ci cosaan ñu njëkk ñi comme jullit la ci cosaan kon mooy maandu teem dafa établir ci cosaan ba keroog ñuy am luy wane ne maanduwul ñeneen ñi ci def jàpp ne déedéet comme li nga le alquran wa ashhidu zaway adlin minkum na ngeen seedaloo boroomu maandu te yi ci yéen ñoom dañoo jàpp ne kon maandu te boobu ñuy seedaloo ñooñu il faut que meloog maanute gi sax ci ñoom du rek di ay jullit lañ di def foog meloog maanute gi sax ci ñoom ñu leen doog a jàppee ñu maandu foog ñoom dañoo wutee ni ñu gisee dégg ni ñu déggee masala yooyu euh, ñoom borom ko rahmatullah alayhi am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha moo tax ñoom biñ jàppee loolu euh, bi jamono ji demee ba yàqu carrément comme niñ ko gisee euh, ñu ñu changé xalaat bi maanaam fuqaha Hanafi yu mujj yi dañoo mujj dem région yi nag jumhur parce que lu tax parce que su fekkente ne dañuy jàpp ne ñaari nit bu ñu seedee masalan ne diw sàngam moo jël alal sàngam moo ko moo ko moo ko rendal wala diw sàngam moo agressé woon diw wala diw sàngam moo rey diw wala yooyu ñu war a mën a tëral atte ci kaw nit kooku su fekkente ne maanute googu dañoo jàpp ne n'importe qui jullit la fekk amuñu ci moom dossier buy wane ne waa ji du ku maandu rek dañuy daal mën a tëral àtte boobu ci kaw nit ki bu boobaa problème bi am moom mooy tooñ gi dana bëri parce que il suffit que ñaari nit complot dem tuumaal kenn kooku noonu mën nañ ko cee rey mën nañ ko cee dagg loxo bi mën nañ ko cee def nangam ak nangam mbir moomu loolu nag la ñuy bañ loolu moom moo tax mbir yi tamit soppeeku googu te soppeeku àtte googu noonu yelloo na tamit ci fuqaha Maliki ci masala bii mi wallahu ta'ala a'lam alhamdulilah waaw kii man ñaari question wala am bu njëkk bi kii la mooy boy comme imam imam bu fekkee ñaari nit ñuy julli waaw léegi sappe bi est-ce que maamum bi day daal dellu gannaaw tuuti wala wala wala gisoon nañ xadiis nga xamante ne ñoom ñooy wax ci Euh, li ñu gisoon ne euh, jumhur rahmatullah ñoom dañ doon wax ne ma'mum bi day nekk tuuti ci kanam ma mais li nga xamante ne moom la xadiis yi yi dëgër yi di leeral moom mooy ne ma'mum bi ak imam bi ñooy tolloo exactement fi ne te loolu am na beneen njariñ bu ci nekk moom mooy ne ci la sàpp bi di mën a jube ngir ne ñoom ñaar kesi sàppe lañ te comme que ñoom ñaar kesi sàppe lañ sàpp bi mënta jub bu fekkente ne kenn ki lay nekk ci kanam ki ci des nekk ci ginnaaw loolu noonu du mën nekk wallahu ta'ala a'lam mooy nañ ko yaakaar naa yaa dén ko nañ ko gis mooy ci jaam bi sart pour ñu mën a dem julli ñoom mhm. ni waru nekk jaam mhm. yaakaar naa dañ waxoon ni parce que moom comme que dañ ko moom mhm. te dañ koy liggéeyloo foofu mu am ndigalu ko moom pour mu kii te mu bëggoon rek nga nañ ñu diggante bi salarié bi parce que am na ñeen ñoom ni dañ naan kon que salarié la dañ lay fay donc heure yooyu noonu da nga ko war a. la dañ lay fay mais moomuñu la mm-hmm. bon c'est vrai que wu suñu époque bi nuru la njàmm mais euh, mais du du mais du benn ba tey du benn. waaw parce que dañ lay def rupture de contrat dañ lay dañ lay dàq dañ lay kii am na nuru na njaam quand même dañ lay téye par force da ngay ñëw boo ñëwul dañ lay teg ay daan et cetera mais euh, en fait et puis d'ailleurs c'est mooy idée bi sax d'ailleurs comme am na keroog rek moo ci doon waxtaanal bi ñu defee révolution industrielle bi ci lañ gis ne jaam yi mënatuñ leen exploiter euh, ba pare en même temps ñu leen di indi ci kër gi di leen liggéeyloo di leen di leen dundal affaire bi day mujj cher ñu ñu libéré leen mais di leen fay salaire di leen bàyyi ñuy dem ak dellu si et ñu utiliser leen temps bi ñu leen soxla kese bon après euh, tout loolu yëpp c'est ah, ah, du réalité bu dëggu ci ci ci saa ci kaaw salarié yëpp mais bëri na ci kaaw salarié yoo xam ne réalité lay doon parce que su fekkente ne da lay tere nga jaam maanaam ne la yàlla bi la bind jaamu yàlla jaamu gi mu la teg. ne la dee ma toppatoo dee ma deel def lii loolu ci boppam salaire maanaam employé bi dana laal la am na droit wu xañ la ko loolu moom jaam daanaka sorewuñ euh, léegi euh, su fekkente ne nag léegi dellu si ci jëmmi ma boobu xattaa loolu xattaa loolu du tax parce que du tax nga mën koo kii parce nga mën a bañ a julli jumaa xam nga lu tax parce que hatta fuqaha yi rahmatullah bi ñuy wax loolu dañ ne par exemple mukaatib bi mu mukaatib bi ki nga xamante ne moom bindu na ne dafa bëgg affranchir te que day liggéey pour di fay pour di affranchir kooku noonu ñàkk maanaam ngant gi da koy teggeeku kooku noonu ngant gi da koy teggeeku il faut mu nekk jaam carrément pour pour pour pour pour pour kii bi doo ko mën a teggeeku kon bu boobaa loolu xaqiqatan dañuy gis ne salarié bi mënu ko utiliser parce que jaam bii bindu kooku quand même cas de figure moo gën a compliqué bu salarié bi parce que moomugul boppam salarié bi mën na ne bàyyi naa kii mënul wax bàyyi naa voilà. Allahu ta'ala. Wa alaykum salaam. am na benn question. dama gis ci am benn benn jumaa. benn jàkk. maanaam dafa am ñuy jaay. ci ci biir en fait. da daañu ci biir jumaa ji. waaye fi ñu clôturer. ñoom foofu la ñuy foofu la ñuy jaayee en fait. waaw ci biir ci mën a jaay. est-ce que ñoom foofu noonu dañuy considérer ñoom ci biir jumaa ji wala boog ci biir jumaa ji Euh, xaqiqatan euh, njaay mi mënul nekk ci biir jumaa ji parce que jumaa ji niñ ko clôturer na loolu ci jumaa ji la bokk tey fi mu toll ku taxaw foofu danaan maa ngi ci biir jumaa loolu mënul nekk nekkul ci biti jumaa euh, li nga xamante ne moom la maanaam loolu moom xaqiqatan euh, loolu du jaaduwul maanaam di jaay ci biir ci place boobu loolu jaaduwul comme ni ñu ko waxee nii déedéet amaan na def leen rëcc wala mu nekk loo xamante ne dañ ko ta'wil jàpp ne comme de façon ci biti bi tamit duñ fa mën a jaay xam nga foofu ñoom foofu noonu fiñ ci biti jàkka ji jumaa ji noonu mënuñu taxaw di jaay voilà foofu duñ fa am droit amaan na xëy na loolu tax ñu gëndale ko ñu jàppe ko noonu mais xaqiqatan loolu jaabuwut wallahu ta'ala a'lam benn mhm. question bi maanaam est-ce bi kii bi bi di xutba fekkante ne maanaam waaw mën na nekk mais mais loolu loolu noonu mais li gën mooy déglu imam bi li gën mooy déglu imam bi donte mën na nekk maanaam Euh, loolu bi ñu koy wax keroog li ñu ci jublu woon maanaam mooy ne man na ne yàqul bokkul ci tere yi mais nag li gën mooy ngeen dem mu ne fas ilaa ila zikrillah maanaam ko pour déglu imam bi la maanaam du toog di jàng alxuraan ak yooyu. waaw ndax ndax donc loolu xeetu ci gërëm dañ ci dugg maanaam. déedéet déedéet xutba bi moo tax ñuy wax parce que sinon bu doon xeetu zikar yëpp dañ ciy dugg ah ci lan. maanaam comme ni ñu may jàng alxuraan. waaw waaw waaw xeetu zikar yëpp dañ ciy dugg waaw. waaw waaw xeetu zikar yëpp dañ ciy dugg.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 Mm.